yatba'u ad-dajjal min yahudi asbahana sab'una alfan alayhim at-tayalisa rawahu muslim rahimahullahu ta'ala wa an ummi sharik radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yanfiranna annaasu min addajjaali fil jibal rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci baabul mansuuraat wal mulah suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ñi nga xam ne mooy hadith numéro mille cent onze mu ne woon waan Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa makkata wal madina kon walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis hadith bi ci tegu muy hadith mille huit cent douze ba léegi wax ci téere bi bunt bi nga xam ne day wax ay sujets divers ay sujets yu wute waaye yu njëkk yi nii ci dajjal lay wax ba mille huit cent dix-neuf comme niñ la ko xoon kon tey mille huit mu ne wa mu ne mu ngi jële ci saxaaba bi mu jële xadiis bee génn te ñu fàttale ko léegi muy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yatba'u dina topp ad dajjala dajjal ñi nga xam ne ñoo koy topp di ko suivre nekk ay àndandoowam yu mag waaw nekk ay taalibeem yoo xamante ne nii foo gis dajjal seen leen ci wetam min yahudi asfahana dañuy wax do asfahan am isfahan muy ci yahuud yi nga xamante ne ñoo cosaanoo Ispahan waaw muy yahuudu Ispahan yi nga xam ne fële ci Iran di bu Iran tey euh, foofu mooy is fala Ispahan mooy Ispahan rek <laughs> waaw waaw dañuy wax Aspahan di wax Ispahan di wax Ispahan di wax Aspahan ak mu ne dina topp dajjal ci yahuud ya nga xamante ne ñoo cosaanoo foofu la ca Aspahan sab'una alfan yahuudu Aspahan yi soixante-dix mille juróom-ñaar fu euh, juróom-ñaar fukki junni waaw Allahu akbar alayhimu tayalisa ñu koy sol nag mooy gis nga rabbin yi boo xoolee rabbin yi waaw bu dee ñi miinut rabbin <laughs> mooy ñi nga xam ne ñooy nekk ci mooy mooy mooy kilifaay yahuud yi ci wàllu diine xam nga jullit ñi dañu naan imam imam bi mooy kiy jiite julli yi mooy kiy def yooyu bu dee ci waa jàngu bi prêtre wala yooyu eh, bu dee nag ci yahuud yi kookee di taxaw ñoom seen diine di di di jiite julli yeeg yooyu yi nañuy jaamoo seen borom nee nañ kookee rabbin yoon ñooy rabbin yi waaw le rabina boo leen gisee surtout buñ nee ci seen kii di julli loolu ñuy teg gis nga kol goog ñuy teg seen kaw teg ko ci seen bopp yi mu wàcc seen mbagg yi waaw boo xoolee euh, image yu bari da nga koy gis même bu ñu wanee euh, al-Quds sharif nga gis leen ci wet gi ñu nekk ci euh, jidaarul mabka fi nga xamante ne mooy mur de lamentation ba ñuy nekk di jooy di kii rek yor seen téere yi di jàng gis nga loolu ñuy teg seen bopp yi noonu paa kippa bi de non waxuma kippa kippa mooy mbaxana su ndaw soosuñ nga xam ne euh, amu nekk wërngël ron ñu koy teg ci bopp bi non loolu te mu tuuti te sax du fees bopp bi ci kaw rek lay tegu waaw no waxuma loolu de mooy kaala gi kaw kay ak kaala lay doon boo xam ne nga koy teg dañ koy gis ñu teg ko laa général day weex amaale yenn couleur wala mu weex tàll nga xam ne du ñu ko ñaw duñ ko def dara noonu lañ koy kii teg ko mu wàcc ci seen mbagg yi loolu mooy ak toyaali waaw nga gis leen ñu sol yooyu nag alayhimu tayalisa waaw mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi léegi xadis bi ci tegu muy xadis 1813 mu ne waan ummi sharikin mu ngi jële ba léegi moom imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah di indi ba léegi xadis yi wax ci wàllu dajjaal tuuti fii muy ndaw suñu naan soxna suñu naan ummu sharik di yaayu sharik alhamdulillah bon euh, turam nag gaa yi dañ ci wute lool dinañ ci ñëw insha allah radiyallahu anha yal na borom bi kontaan ci annaha sami'at an-nabiyya mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayna Jaabir la ko doon nettali mooy riwaayatu saxaabiyin an saxaabiyatin voilà sayna Jaabir saxaaba la radiyallahu anhu moo ko jëlee ci ndaw si euh, mu ne kon moom mu ne am naa mu ne dégg na Ummu Sharik yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaqulu mu naan la yanfiranna an-naas waat naa ne dinañ daw annaasu nit ñi min ad-dajjaal yi di daw ayu dajjaal mooy ñu baax ñi fii noo ñu bon ñi dañ koy fekk <laughs> sauf ñii laqatu laqatu lu di camouflé wu camouflé wu euh, Medina ak yooyu te gis nañ bii passé li leen di dal bu rëngi-rëngee ya amee ñu gaaw génn waaw daj dajjaal daal di laami sonteeg ñoom <laughs> ñu topp ko <laughs> kon mu ne waan naa ne nit ñi dinañu daw mina dajjaal yi di daw dajjaal fan lañuy jaar jëm ngir rëcc fil jibaali ca montagne waaw ville dootul doyat yii fii wóoratul waaw dem ca montagne ngir rawale seen seen diine <laughs> comme ni nga xam ne noonu la borom bi tabaaraka wa taala wa sayna Isa comme niñ ko gisoon di ñoom ma juuj ak ju génnee mu ne ñooñu moom kenn manu leen a dékku yóbbul ma demal nga wottul ma sama jaam yi fi nga xam ne mooy ak tuur waaw ñii nag lool avant Seydina Isa mais Seydina Isa comme niñ ko gisoon alayhi salaatu salaam moo koy faat ñii nag noonu lañuy def dañuy daw ci montagne yi ngir uti fu ñu rëcc ña nga xam ne seen diine jaral na leen dara comme liñ la waxoon ba ñuy gis hadis bu njëkk bi bu soni Seydina Nawaas ibn Simaan wala ibn Samaan ke ne yoneen saa salaam radiyallahu am nee na eh, eh, waxoon nañ ko foofu képp ku dégg ne dajjaal mu ngi fenn na ko tere na nga ko sori waaw fal yan aame waaw bu ngeen ku dégg ne da fenn nanga ko nanga ko sori loolu digalu yonent bi la sallallahu alayhi wasallam jullit du sànni boppam ci ab musiba moo tax mu ne woon da ngay gis kenn koo xam ne daa jàpp na ni ngëm yàlla am dëgër na dal di dem dajeek dajaal far nekk taalibim daal di koy topp wal iyaadu billah kon nit ñi mu ne yonent saa sallam nee na moom ndaw si Ummu Sharik radiyallahu anha la yanfiranna an-nas gaa yi dinañu daw wat naa ni nit ñi dinañu daw l'antéchrist l'antéchrist di dajjal dees na ko daw fil jibaal jëm ca montagne ngir rawale seen diine mu ne xadis bi rawawu muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy léegi comme ñaari xadis yi la ñuy boole xadis 1812 mooy wa anhu muy sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu bi ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala yatba'u ad-dajjal min yahudi asfahana sab'una alfan alayhim at-Tayalisa léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Muslim kese moo ko solo mu ne dañu la déedéet sëriñam imaam Ahmad jiitu woon na ko ci rahmatullahi alayhi boobu moom nag ni mu ko ne yaxruju dajjaalu min yahudiyati Asbahan ma'ahu ma'ahu sab'una alfan min al-yahudi alayhim as-sijaan voilà moom noonu la ko ne imaam al Ahmad mu ne dajjaal day génn waxoon nañ la riwaay imam sayna hadith imam Tirmidhi boobu jëloon sayna Abu Bakar mooy bi nga xam ne keroog la ñuy gis euh, hadith biñ la fàttali léegi bu saydina Nawaas ibn Sim'aan wala ibn Sam'aan rahmatullahi euh, radiyallahu kene euh, bi nga xam ne ci la yonent bari wax fi nga xamante ne moom lay dajjaal muy génn fan lay génne te aw xàll xàllatan day génn xallatan baynal euh, euh, iraq wa sham loolu ñu ne la xalla boobu foo muy génn mooy asbahan te lool li koy wane mooy fële mooy euh, bilaadu xuraasaan foofu lay jóge te lool li koy wane mooy li nga xamante ne moom la sayyidina siddiq radiyallahu anhu daal di solo te mu nekk fi nga xamante ne nii mooy ci sunanu tirmidhi moo tax gis nga hadis bi nekk ci sahih imam muslim di eh, eh, sunanu imam eh, ki mus musnadu imam ahmad mu ne yaxruju dajjal mu ne yeneen saa salaam nee na sayna Anas radiyallahu anhu dajjal day génn min yahudiyati Asbahan mooy parmi les yahuud de Asbahan voilà fala naan tël waaw ànd ak ñoom mooy day ànd ak ñoom maahu waaw maahu ndax ñooy ñi koy jàppale ci kaw suuf waaw ñoo ñi ko gën a jàppale waaw ndax day defal seen affaire moo tax il font tout pour ñu gaaw ñëw parce que bu ñëwee lépp lu ñu bëggoon dañ koy jàpp nañ dañ koy mën a am waaw parce que moom woo boo <laughs> dajjal mooy suñu waay waaw sab'una alfan soixante-dix mille min al yahudi alayhimu sijaan sijaan mooy saan rek waaw mooy jamu saaj ah saaj nag mooy taylasaan waaw mooy façon yooyu nga xam ne ay kol la lu ñuy teg ci bopp bi mu wàcc léeg-léeg ci bopp bi mu wàcc ci mbagg yi wala léeg-léeg ñu teg ko ci mbagg yi kese teggi ko ci bopp bi comme rek ni ngay jëlee benn écharpe non du écharpe comme euh, benn col voilà col lañ koy wax waaw naan euh, koloo ko teg ko ci sa mbagg yi mu wàcc wala nga teg ko ci sa bopp mu wàcc loolu la voilà mu ne kon noonu la ko imaamu ahmad ndek anta al imaamu taalibim al imaam abul husayn muslim rahmatullah alayhi mu ngi ko indi kitaabul fitan yi hmm? kitaabul fitan wa ashrati saa babun fi baqiyati min ahadithi dajjal voilà foofu la ko indi lenn li des ci ginnaaw bi indee hadith yu bari bon lii nag surah yi ñoo ko def imam muslim on nañ deful baab voilà li des ci hadith sayna kii kii eh, al imam muslim bi nga xam ne moom la doon tudd mbiru dajjal mu ne hadathana mansur ibn abi muzahim mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Mansuur ibn Abi Muzaahim di Bashir at-Turki Abu Nasr al-Baghdadi al-Azdi mawlaahumul kaatibu rahimahullah gane àddina vers les années cent cinquante cinq génn àddina deux cent trente cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Hamza mu nekk ñu nettar mooy Yahya ibn Hamza di ibn Waaqid al-Hadrami Abu Abdirrahman ash-Shaami ad-Dimashqi al-Ghassani rahimahullahu ta'ala as-Saksaki al-Qaadi rahimahullah gane àddina cent deux am na wuute génn àddina cent quatre-vingts rahmatullahi alayhi anil awzaa'i mu jëloon ko ci al imaam abu abdirra abu amr abu amr al awzaa'i di abdurrahman ibn amr ibn abi amr yahmad ash-shaami ad-dimashqi di sëriñu waa Dimashq di sëriñu waa Bal Baalabak di sëriñu waa Beyrouth moom Seydina al awzaa'i di sëriñu waa euh, waa Shaam foofule ca Lubnaan ak côté yooyele gane àddina la 80 génn àddina la 157 rahimahullahu taala an Isaaq ibn Abdillah di gisoon nañ tallale bi nga xam ne moom moom mu jëlee moom al-Awzaa'i jëlee ci Isaaq ci hadis Seydina Anas bii ñu génn parce que hadis boobu mook hadis bi la imaam Muslim taqale mooy hadis bi ñu génn bi mu naan laysa min baladin illaa satahu dajjal ci Seydina Abu Amr bi di al-Awzaa'i ci la jaaroon mu jëlee woon ko ci même personne bi. Euh, di Ishaq ibn Abdillah sauf que moom imam mm, al-Awza'i al-Walid ibn Muslim moo ko jëlee woon te loolu muttafaqun alayhi la woon ginnaaw xadis boobu ci la teg bi xadisu Ummu Sharik bi noonu la leen tegale mooy xadis bi ñu gisoon bii weesu Seydina Anas bi ñu fàttali ak bii nii ñu nekk ni ak bu Ummu Sharik bi noonu la leen imam Muslim daal di rangalee kon imam ibne kon al-Awza'i moo ko jëloon an Ishaq ibn Abdillah muy ibn Abi Talha muy Abdullah ibn Abi Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari kanta Ishaq ma Abu Yahya ñi ne Abu Najih an-Najjari rahimahullah wa radiyallahu an ali Abi Talha génn àddina la 130 am na wute rahmatullah alayhi an ammihi mu jëla ko ci bàyyi te xam gis nga fii précisé na waxoon nañ ko bee weesu ne euh, frère ya baayam euh, moom la Seyna Anas mooy frère Seyna Anas boobu juddu woon yonent sallallahu alayhi mu ëndil ko ko euh, mu daal di koy defal tahni voilà mooy Abdallah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 radiyallahu anhu al-Basri génn àddina fële ca Basra anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yatba'u ad-dajjaal min yahuudi Asbahaan sab'uuna alfan alayhim at-tayaalisa voilà kon nii la ko ëndee mooy kàddu yi léegi nag ñu gis hadis bi ci tegu muy hadis 1813 mu ne wa an Ummi Sharik mooy mu ne muy jël Ummu Sharik radiyallahu anha annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la yanfiranna an-naasu min ad-dajjaali fil jibaal rawaahu muslim léegi hadis boobu kanta boobu est-ce que al imaam muslim kefe mi mu wax moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad daal dina koy solo ci musnadul qabaa'il min musnadil qabaa'il hadiisu ummi shariik na ko noon al imaam abu iisa at-tirmidhi rahmatullahi alayhi indi na ko ci abwaabul manaaqibi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun fi fadlil arab moom nag moo def baab yi ak yooyu yëpp imaamu Tirmidi kon alika an daal imaamu Muslim mim ne rawaaw moom mu ngi kondi wax nañ la kon kitaabul fitani wa ashraatis saa'a babun fi baqiyatin min hadiisi ad-Dajjaal wax nañ la moo biñ génn ñoo taqaloo mu ne haddathanii Haaruun ibn Abdillah al imaamu Abul Husayn Muslim mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Haarun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hafiz si yowoon ci al-Hammal rahimahullahu ta'ala gane àddina 171 génn àddina 243 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hajjaj ibn Muhammad mu ne ki ñu nettali mooy Hajjaj ibnu Muhammad al-Missisi wa Abu Muhammad al-Khurasani at-Tirmidhi al-asl al-Baghdadi al-A'war rahimahullahu ta'ala génn àddina 206 am na nag ñu ne euh, li nga xam ne mooy 205 wallahu ta'ala a'lam annahu qala rahimahullah annahu qala qala ibnu Jurayj mu ne imaam ibnu Jurayj nee na muy Abdul Malik ibnu Abdil Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ibnu Abu Khalid gane àddina ka quatre-vingt comme imam al-Awzaa'i rahmatullah alayhi génn àddina la cent cinquante moom nag moo njëkk génn àddina al imam al-Awzaa'i rahmatullahi alayhi qaala moom ibnu Jurayj mu ne haddathani kon mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz qaala mu ne haddathani Abu Zubayr mu ne ki ma nettali man dong ibnu Jurayj mooy Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawla Abu Zubayr al-Makkiyu rahimahullah gane àddina cent génn àddina cent vingt-six rahmatullahi alayhi annahu sami'a Jaabir ibn Abdillah yaqul mu ne moom dégg na Abu Zubayr taalibeem sëriñam bu mag bi di Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad ñu wute bu baax nag kañ la génn àddina de soixante-huit à quatre-vingt-dix lépp ay wax la wallahu taala alam radiyallahu anhu wa an abi yaqulu mu naan dégg na ko mu naan axbaratni ummu sharik mu naan dafa dégg eh, nee na seydina <laughs> jabir radiyallahu anhu mu ne axbaratni xabaare na ma ummu sharik ndaw si nga xam ne moom lañ naan ummu sharik voilà moom lañ la doon wax sànq ne euh, moom nag Ummu euh, Sharik mooy léegi est-ce que noonu la tudd mooy nan la tuddu lool nag boroom xam-xam yi dañ ci wute voilà am na ñu ne Ghuziya la tuddoon am ñu ne non Ghuzila waaw am na ñu ne Ghuziya am ñu ne Ghuzila wala am na ñoo xam ne loolu lañ wax voilà ne Ghuziya ñii ne Ghuzayla wala Ghazi wa wa Ghuziya ak Ghuzayla la wala Ghuzayla hmm? ñu ne wam ñu wax loolu euh, bint Daawud ibn Awf ibn Amr ibn Amir ibn Rawaha ibn Munqidh ibn Amir ibn Lu'ay am na ñoo xam ne noonu lañ ko dàkkantele bon am na ñoo xam ne leen lañ wax dañ ne Ghuzayla la bint Daawud ibn Imran ibn Amir ibn Rawaha ibn Munqidh ibn Amr ibn Ma'is hmm, ibn Amir ibn Lu'ay allahu taala alam muy saxaabiya boo xamante ne nii mooy bu euh, jigéen la am na ñag ñu ne ansaar am ñu ne mukku amir yàlla waa banu amir la bokk ñu ne mukku voilà loolu dara la bokkul ci amir ibn Lu'ay waaye dawsi yàlla mooy mook Abu Tufayl moo kii at-Tufayl ibn Amr ma ak ñoom Seydina am na ñu ne ñoom bokk ca saan ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayha al-marji'u wal ma'ab kon mu ne kon moom Seydina Jaabir mu ne Ummu Sharik bi moom ñi si ñi ëpp nag dañ ne Amiriya la quoi radiyallahu anha moom moo ko nettali annaha sami'at kene eh, eh, eh, dégg na annabiyya yenente bi alai saat la yafirranna annaasu min ad-dajjal fil jibal xam nga Imam fii la ci yam la yanfiranna am firoon naas mooy ërtël gi mooy ñu ñuy duubee ñoom ñépp daal di fiddi daal di ñal di daal di wuddi daal di daw walla <laughs> mooy daw yi nga xam ne mag moo xam ne moom da ngay xam ne kii li ko dawloo moom mag na waaw mooy daw daw yoo xamante ni da xam ne kii yitte jim ci def e kii fow na <laughs> ma ne kii moom mu ngi mu ngi ci daw ju ko la yan firan na bii nag bu dee fii ci riyaa sahih imam muslim la yafirran na annaasu min ad-dajjal fil jibal waat naa ne nit ñi dinañu fiddi dinañu daw ngir sori ayu dajjal ah jëm ci montagne yi xaalat déglul fii imaamu Nawawi indi indiwu ko mu ne xaalat Ummu Sharik Ummu Sharik nag bi nga xamante ne ci la Seydina ci la yonente bi alay saa saa wax li nee na mu ne ko waaw ya rasulallah fa ayna al arabu yawma idin <laughs> ne ko waaye yeneen saa bu boobaa ana jullit ñi parce que la ci jublu arab yi moo taxoon yeneen saa saam hadith mille cent quatre-vingt-neuf biñ fi gisoon ci hadith euh, Ummul Hakam Zaynab bint Jahsh suñu ko doon fàttale ci fii nii kitaabul mansuuraat baabul mansuuraat wal mulah ndax waxoon nañ fa mbiru dajjaal euh, foofu bi yonent bi alayhi salaatu salaam euh, daal di jógee daal di tiit naan non non xaalam nekk ku kii mu naan waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab loolu tekkiwul ne arab pur noonu rek mooy parce que ñoom ñoo ponti moo tax nit ñi bu ñuy wax bu doon wax ñoom naan arab yi mais mooy jullit ñi la ci jublu waaw te li koy wane mooy fathu euh, euh, futiha al yawm min rammi ya'juj wa ma'juj ubbi nañ tey lu toll ni ci euh, barrière fañ dencoon ya ja Gog et Magog loolu bu ñëwee est-ce yi lay sélectionné non ñi lay gën a sonal voilà jullit ñi dinañ sonal nit ñëpp waaye jullit ñi la gën a sonal waaw waaye loolu c'est la même chose ici ñoo ay arab waa ar boobu ana arab yi bu boobaa yow ma isin bu keroogee mooy te dool de pas n'importe quel julitan ah ak n'importe quel araba ah mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy al mujahidin comme li imam al yi wax ñi nga xam ne ñooy jihad di daal di garder euh, suwarul islam frontière ul islam yi ak ñu di meral l'islam te tamit muy ñi nga xamante ni ñooy xeex ngir l'islam waa ñooñu xanaa dootuñu am comme ni mu amee suñu jamono ñi nga xamante ne nii bu Qaysar di dof dof lu euh, jullit ñi jóg waaw ñoom Abu Sufyaan doon dof dof lu ne Makka jullit ñi jóg xare yi nga gis yooyu waa ñooñu doon def lool ana bu boobaa ana ñu ñoom xanaa lool dootul amati <laughs> ah ay fay na arab yow fay ni waaw bu keroog yéen a an mu ne xaaral xalit ñoom ñu néew la doon ah mooy jullit ñi jamono ji sawaay Dajjaal di ñëw saay gaa yi ñooy minorité ci dëkk bi de addina bi ñoo fi minorité waaw dañoo néew par rapport ak ñi leen bon submergé non ñu ñu néew lañu <laughs> ñu néew lañu kon hadith yaa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi euh, bon yi amul lëkkaale yooyu almansuur ak wal mulah ba léegi ñu ngi ci dajjal léegi fii nii hadith euh, sayna anas bi mu ne yeneen saa sam nee na yatba'u min yahudi asbahan sab'una alfan alayhim at mu ne eh, bon eh, tayaali sa waxoon nañ ko sànq mu ne dina topp ki nga xamante ne mooy le dajaal le plus grand bonimenteur de tous les temps waxoon nañ la moom ci li nga xam ne loolu lay xaraka di ci yëngu mooy sublime mensonge mooy ay nar yoo xamante ne yu kiliera kilier la léegi eh, mu ne dinañ ko topp ñi nga xamante ne mooy min yahudi asbahan gis ne kon kon dajjaal yi nga xam ne ñooy ses vrais àndandoo mooy di yahuud yi moo tax ñoom il mëbét bokk dafa bokk ci seen suwe ñoom yahuud yi seen pas-pas mooy l'antichrist waaw parce que ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy les premiers antichrists de tous les temps parce que ñoom ci seen boppam ñoo ne woon di comme niñ ko fàtte woon keroog ci alquran ne ñun ñoo rey almasiha isa ibn maryam rasulullah ba pare di ko bàkkoo quoi di di ba pare di ko def ironie quoi <laughs> waaw la hawla wala quwwata naan eh ñun inna qatalna almasiha nga naan lan ñun ñii ñun ñoo faat ki nga xamante ne nii almasih waaw ki nga xamante ne moom fépp fu mu daal rek daa day barkeel kanta dajjal masih bi mooy koo xam ne dañoo far bët bi benn bët bi laaj bu ko laal far ko moo tax ñu koy tudde ba pare tamit le fait que mooy dëkk yëpp dina ko dugg wam des Makka Medina ah, ci lu gaaw ba pare mën a yàq moo tax masihul dajjal masihul kazzab mooy masihul dalal mooy masiixu cànkute gi kon euh, ñoom ñu kon yahuud yi ñooy les vrais atba'u dajjal waaw loolu dañ koy jàng fii que ne les supporters dajjal de dajjal c'est ñi c'est bras droit de dajjal mooy ay yahuud waaw moo tax ñoom ay dajjal yu ndaw lañu waaw dajjal mooy bu ruy mais ñoom dajjal ñëwul lu dul perp lu dul do day fekk ñoom dax so defalal nañ ko ci lu bari waaw waaw yàq li nga xamante ne mooy seen waay ñu contre nag al masiixu huda masiixul huda mi nga xam ne moom lañ noon ñoom ñoo ko rey muy masiixu jub gi muy Seydina Isa doon ko bàkkoo waaw waaw naa inna qatalna al masiixa Isa ibn Maryam ñun nii ñoo faat masiix bi nga xam ne mooy Isa ibn Maryam rasuulallah du dañ koo gëm de waaw non da doon ironie di waaw ah, yonentu yàlla ay ñoo ko rey léegi yàlla mi ngeen di wax mooy kii yom xanaa bu doon lool dina ko jàppale nangam loolu la ci jublu ah ñoom lañ ci jublu ñoom nag ñooy les vrais àndandoo di dajjaal mooy ay yahud waaw waaw te nag eh, sab'una alfan soixante-dix mille bon imaamu Nawawi nag rahimahullah mu ngi naan am na riwaay boo xamante ne ñëw na di wax quatre-vingt-dix mille loolu ma li nekk fii moo gën a dëgër voilà te ne non non soixante-dix moom loolu lay sa hada bi dëgër non quatre-vingt-dix mille boobu quatre-vingt-dix mille moo gën a euh, moo gën a dëgër wax na la ne euh, lii wa kada naqalahu al qaadi mooy sab'una bi na ko noonu la ko imaam al qaadi daal di solo solowee toxale an riwaayatil aksari li ñu solo hadis bi nii lañ ko solo wa rahmatullah alayhi mu ne waaye wa fi riwayat ibn Mahan kanta ibn Mahan tisuna alfan donc au lieu sab'una mu jël siin bi ji yéexe ko teg fata ah mu ne wa sahihul mashhur al awwal li nga xam ne mooy quatre-vingt-dix mille no li nga xam ne mooy li wér te gën mooy soixante-dix mille yoo xamante ne ci yahuud yi nga xamante ne noonu la ñuy solo jël seen kii yi teg ko nag dañuy kontaan génne seen yére yi nga xam ne bu dee nee nag dañuy jaamu yàlla dañoo nekk ci lool nag jàpp nañ ne ñoom liñ nekk malgré seen kàccoor bi mooy di nga nekk ci riir ba jàpp ne sa riir bu mujj di dëgg la ko wax waaw te dañoo yàgg nekk ci sànkute alayhimu tayaali sa ñu ngi sol nag seen yoo yee nga xam ne moom la ravin yi di teg ci seen kaw euh, comme ni nga xam ne noonu nañ la ko waxoon sànk waaw loolu mooy tayaali sa mooy tay mooy benn bi tayaalisa ndax moolu boo xam ne c'est euh, ajam la du arab dañ koo arabisé voilà dañ ko arabisé waaw moo tax mooy euh, benn tarxa nga xam ne tuudaw ala ar-ra's wal katifayn wa ahyaanan ala al-katifayn faqat waaw comme niñ la ko waxe woon nga xam ne duñu ko ñaw duñ ko kii dañ koy teg ci kaw bopp yu noonu rek ay shaal dañ koy wax shaal tamit voilà euh, <laughs> loolu loolu la mooy kaala yooyu nga xam ne ñoom dañ leen koo xam ne léegi nag loolu daa indi benn affaire masala boo xam ne waa léegi kon est ce que léegi jullit am na droit di sol lu mel noonu am na ñoo xam ne loolu nañ koy def kaala lañ koy teg noonu am na ñoo xam ne mooy tissu bi du boppam la ñuy jël def ko yére daal di ko sol léegi nag loolu mooy wax ji <laughs> al imaam xaafis rahmatullahi alayhi ci li nga xamante ne mooy ci alfat muy wax parce que hadis bii nii dafa tax am ci boroom xam-xam yi benn pàcc ci boroom xam-xam yi ñu bari sax ne lii day wane ne kon lubsu taylasan mazmum non di sol yére boobu walla kaala yooyu di ko teg yi nga xam ne rabin yi moom la ñuy tegoo loolu dafa nekk loo xamante ni nii dañ koo mooy ci wàllu sharia dafa nekk loo xam ne lu ñu ŋàññ la lu tax parce que ñu nge parce que tashabbuh bil kufaar yi da ci am mooy di niru niru lu ñoo xam ne ay yéeféer lañ te duñ n'importe quel yéeféer bokk nañ ñi gën a ci yéeféer yi muy yahudi waaw bokk nañ euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ñi gën a ñi gën yées waaw kon niru niru lu googee loolu day tax lii xam nañ ne ñoom ñoo koy sol na jamono joojee kon loolu di ko sol dañ ko ŋàññe en plus que gisoon nañ fii hadis mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf yaa vay loolu soriwul gisoon nañ hadis Seydina Mawlana Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mooy keroog bi nga xamante ne nii ci la ne Euh, mooy chapitre trois cent soixante cinq baabu tahrimi lubsi rajuli thawban muza'fara mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni fa qaala aw mukamaratka bi haadha qultu aghsilhumaa qaala bal ahriqhumaa wa fii riwaaya fa qaala inna haadhihi min thiyaabil kuffaar falaa talbashaa voilà mooy foofu taxawoon nañ ci dellul foofu hadith 1799 Seydina Abdallah ibn Amr mu ne yonent bi radiyallahu anhu ma daf ma gis ma sol ñaari yoo xam ne moo asfaray ni loolu taxawoon nañ ci bu baax mooy lan nee na euh, bi nga xam ne ci la gis ma sol te ñuy jëm ci xonq mu ne fa qaala yonent saa salam jaar yow sa yaay moo la digal lii muy raa ita <laughs> nee na ma ne ko ah ma xam ne yonent saa salam kontaanul ma ne ko ma raxas leen pour cuub euh, giñ ko cuub loo xonqloo gu metti googee façon boobee mu deñ mu ne ko déedéet bal ahriqhuma daal di leen taal mu ne am na ci riwaay boo xam ne yoneen saa sam dana lii inna hadihi min siyaabil ko ñu ne nag tayaalisa yi yoneen ci baax saa sam xamal nañ ñu ne fii te ne lii daa nekk loo xamante ne nii mooy colkook lan la yéefir yi nga xam ne ñooy yéefiru yahuud yi ñoom ñooy soloo nii te ñooy atba'u dajjaal dañuy ànd ak dajjaal ñoo gën a yées waaw kon nag loolu kon di sol loolu day dugg ci eh, te yeneen saa sam kon wax na Seydina Abdallah ibn Amr ba pare wax na tamit ci xadiis Seydina Abdallah ibn eh, Umar eh, ma wa ardaahuma hmm, que man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp kuy niru nirulu ay nit yow na mel ni ñoom voilà ba pare hadis sayna anas boo xam ne imaamu Tirmidi moo ko solo sa minna man tashabbaha bi ghayrina bokkul ci ñun jullit ñi bokkul ci suñu yoon suñu doxalin suñu tëralin ñun yonent bari saa saa ñi koo xamante ne day niru niru la ku bokkul ak ñun jullit ñi waaw koo xam ne li ko neex mooy niru niru la jéeféer yi sori li jullit ñi man waaw te lii comme que tayaali sax xam nañ ne ay Taylasaan yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ki siiwe te surtout jamonoy dajjaal ñoo koy màndargawoo ah, moom la ñuy tegoo nga xam ne ku gis dajjaal gis tayala tayaalisa yi Taylasaan <laughs> yi muy muy yére yooyu muy kol yooyu yére yooyu ñuy kaala yooyu ñuy tegoo seen kaw kon nag loolu mënula nekk lu dul loo xam ne kon da dañ ko ŋàññ lu ñu tere la waaw te gisoon nañ ko tamit ci xadiis yi na Nawaas ibn Simaan bi wow waxoon na yattabi mu ne dajjaal ñi koy topp yattabi'ul yahuudu alayhimu tayaalisa foofu it waxoon nañ ko mu ne yahuud yi ñoo koy topp ci hadis bu gudd bi njëkk gis ci bunt bi mu ne yahuud yi ñooy ñi nga xam ne ñoo koy topp te seen kaw mooy lañuy ñuy sol mooy tayaalisa yi léegi nag lii lépp daa tax ñu ne kon lii ma ne saay lii moom dañ koo ŋàññi ko waaw <laughs> waaw te ba pare moo tax imaam Ibnul Qayyim bi muy tudd lii ci Azzaad di traité masala bi moom daa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoom dañ ne moom sol ko baaxut waaw toyaali sa yeneen tibaari saa saa masu koo sol saxaaba bi doo nañ ko woon sol voilà te xamal nañu yii xadiis yi nii yëpp mu tudd yi ñu fi wax nii ba pare mu ne ci xadiisu leneen lu koy dëgëral tamit ginnaaw yi xadiis yi naa anas radiyallahu anhu këne dafa gis ay nit yoo xam ne dañoo soloon toyaali sa mooy yére yooyee waaye du ay jullit lañu mu ne gaa yi de ka annahum yahuudu xaybar ñii nii comme yahuudi xaybar yi teppi parce que ñoom defoon xaybar keroog moo nettali nettali ba muhammadun wallahu muhammadun wal xamis wal wal xamis wal xamis <laughs> mu ne keroog niñ ñëwee euh, daldi euh, aksi yonent saa salaam ak jullit ñi radiyallahu anhum daldi aksi xaybar waaw ginnaaw bi ñu amee accord ak waa Quraysh ci sulhul Hudaybiya ñu jublu nag waa Xaybar nag yahuud yu bon yi nga xam ne lu bon lu ne ñoo ko fi ji waaw léegi mu war a dem nag ci ñoom mais bi ñu xëyee ñoom bi ñu xëyee gis yeneen saa salaam ak armée jullit ñi <laughs> ñu génn den dem seen tool yi yëguñu woon ne gaa yi agsi nañ yeneen saa salaam agsi na ak saxaabaam yi radiyallahu anhum wër dëkk bi nag Xaybar bi ñu génnee yor seen pikk yi seen peele ak seen yi ñuy mooy yooyu ñuy jël di ko di ko di ko baye rek suuf si ak seen toolu tàndarma yeeg yooyu dañuy génn ci suba gi noonu rek daal gis nit ñu bari gis jullit ñi rek gaa yi daw kay yahuud yaa ngay tasaaroo ci biir xaybar naan muhammadun wallah muhammadun wal xamiis <laughs> naan kii de muhammad la <laughs> wallahi wat nañ ko ci yàlla di fiddi seet nan lañuy nan lañuy eh, aare seen dëkk bi muhammadun kii de muhammad la sallallahu alayhi wa ak armem bu mag bi ak si nañ <laughs> kon ñoom xamoon nañ ñëwul yoon walla mu naan bi Anas bi mu gisee gaa yi soloon yi mu ne gaa yi ñii ñii moom ñi ñuy niru dëgg dëgg ka annahum yahuudu xaybar quoi ñii comme yahuudu xaybar yi <laughs> ñii soloon yi léegi nag loolu la quoi waaw loolu moo tax ñenn ñi ne lii moom dañ koo ŋàññ waaw waaye imaam alxaam na xajar moom bi indi wax imaam Ibnul Qayyim yi walla dëgëral ke ne lool moom déet ko sol moom waaw moo tax mu ne lam yalbasi tayla san ah, anna bi annahu sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam lam yalbasi tayla san wala ahadun min ashaabihi waaw yeneen saa salaam masola sol lii du kenn ci saxaabaam yi après nag Seydina al imaam alxaam na xajar ci al wa urida waaye lii fi kii daal di indi imaam Ibnul Qayyim wax am na nag luñ ko kënee systématiquement daal di koy ŋàññi noonu am na luñ ko gaaral de bi ma akhrajahu Ibnu Sa'd bi sanadin mursal loo xam ne al imaam Ibnu Sa'd eh, az-Zuhri eh, muy imaam Ibnu Sa'd taalib imaam al al Waaqidi rahmatullah alayhima ci càllale boo xam ne nag mursal la mooy àggul